taasi'i wa sittiin wa an abi sa'iidin al-Xudri radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rajul ayyu nnaasi afdalu yaa rasuulallaah qaala mu'minun mujaahidun binafsihi wa maalihi fii sabiilillaah summa qaala qaala tumma man qaal tumma rajulun mu'tazilun fii shi'bin mina ash-shi'aabi ya'budu rabbahu wa fii riwaaya yattaqi llaha wa yada'u nnaasa min sharrihi muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bu jëkk ci bunt bi nekkoon xadis numéro 597 mu ne woon wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya waaw ginnaaw loolu tey inshaa Allahu ta'ala comme niñ ko waxe woon ñu war a gis xadis bi ci tegu ne woon xadis numéro cinq cent quatre-vingt-dix-huit mu ne wa an Abi Sa'id mu ne mu jël Seydina Abu Sa'id alxudri di saydna Abu Saïd alxudri radiyallahu taala anhu ah mu ne waxoon naa la nga xool mooy kan annahu qaala mu ne nee waaw mu ne qaala rajul benn waay dafa wax ne ayu nnaasi waa ana ban nit afdalu moo gën ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy da ko laaj mooy ana ban ci nit ñi moo gën kan moo gën ci nit ñi xaala mu ne ko mu'minun aji ngëm yàlla joo xam ne mujaahidun day jihaad bi nafsihi ci boppam ak boppam bu jaree xare ji mu dem ci yoonu yàlla wa maalihi waaye dépenser alalam tamit fi sabilillah waaye ci yoonu yàlla qaala waaju na ko mais summa man waa ginnaaw ki kooku ginnaaw kooku kan moo ci tegu qaala summa mu ne ko ginnaaw gi rajulun góor goo xam ne mu'tazilun fi sha'bin min ash-sha'ab góor goo xam ne dafa dem daal di beru ji ci benn xur xur mooy yoon woo xam ne ci diggante ay montagne lay nekk waaw ci xur yi lan la fay def mu ne ya'budu rabba di jaamu alhamdulilah boroomam foofale mu ne wa fi riwaaya am na ci nu ñu soloowe xadiis bi ba léegi ci beneen nu ñu ko soloowe foofee dane yattaqillaha waa jooju day ragal yàlla waaw nekk foofee ragal yàlla wa yada'u an-naasa min sharrihi nit ñi mu bàyyi nit ñi fegal leen ayu boppam ay wi nga xam ne moo jóge ci moom mu fegal leen ay malheur yu war a tukkee ci moom fegal ko nit mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al buxaari solo na ko na ko noon muslim ibnu al hajjaaj abul husayn rahmatullah alayhima léegi laaj bi mooy est-ce que première ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet hadis bi nii al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo waaye na ko noonu al imaamu al imaamu Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi ak an-Nasaa'i ak Ibn Maaja mooy eh, ak ñu jiitu woon ñoom imaamu Maalik rahimahullah solo na ko ci Muwatta mooy rawaahul jamaa waaw kutubu sitta ñépp ko solo léegi nag al imaamu Buxaari indi na ko ci ay bërëb yoo xamante ne yu wuute la yu bari al imaamu Buxaari rahimahullahu ta'ala boo demee ci kitaabul jihaad wa siyar baabu afdal an-naasi mu'minun yujaahidu bi nafsihi wa maalihi fii sabiilillah mu ne haddathanaa Abul Yamaan mu ne ki ñu nettalel mooy Abul Yamaan di suñu sëriñ Abul Yamaan di al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala mu ne moom moo ñu nettali qaala mu ne akhbaranaa mu ne nettali nañu Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Umawi Abu Bishr al-Himsi rahmatullah alayhi an Zuhri moo ko jëlee ci Zuhri al imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ah, az-Zuhri Abu Bakr al-Hijazi al-Qurashi rahmatullah alayhi al-Madani ah, qala mu ne haddathani nettali ne Ata ibn Yazid al-Laythi mu ne ko yow ne ci ma nettali man az-Zuhri ne Ata ibn Yazid al-Laythi di al-Jundai Abu Muhammad ñi ne Abu Yazid rahimahullahu ta'ala ash-Shami rahimahullahu ta'ala moom mu ne anna Aba Sa'id Aba Sa'id al-Qudsi mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Zalaba ibn Ubayd ibn Abjur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani moo tax ñu naan ko Abu Sa'id hmm? al-Xudri parce que maamam boobu di Ubayd ibn euh, al-Abjar kooku mooy Xudra ibn Awf moo tax ñu koy dégganteel moom nag ibn Shahid la ndax baayam euh, dañ ko faat keroog Uhud muy Maalik ibn Sinaan radiyallahu ta'ala an shuhadaa Uhud amiin mu ne kon am na Abaa Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu xaddatahu moo ko nettali lan la wax qaala mu ne qiila ya rasulallah dañoo laaj benn dafa am benn waay qiila bu dee mooy gis nga kii ni mu ko indee imaamul Buxaari imaamu Nawawi bi mu indi da ne qaala rajulun mais ñuy bii nay da ne qiila dañu wax ya rasulallah wa yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ayyu naas afdal mais kan ci nit ñi moo gën qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa Maalik qaalu summa man qaal mu'minun fii shi'bin min ash-shi'aab yattaqi llaah wa yada'u an-naasa min sharr bii la imaam an-Nawawi naan wa fii riwaaya voilà ash-shi'b mooy yoon woo xam ne ci diggante montagne lay nekk nga xam ne ndox ya dañ fay jaar mu nekk ci xur wi daal di wàcc waaw ci ñaari montagne la ciy nekk fa suuf léegi mu ne kon eh, eh, di faragal yàlla waaye di tegal nit ñi soril nit ñi li nga xam ne mooy mbon yi nga xamante ne ay ñaawteefam voilà léegi nii la ko al imaam al Buxaari solo kan al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahimahullahu ta'ala moom euh, bon moom itam indi na ko ci ay bërëb waaye bërëb bii nga xamante ne nii euh, dañ koy mooy xam nga moom day dajale xadiis kitaabul imaara baabu fadlil jihaad war ribaat mu ne haddasanaa Mansuur ibn Abi Muzaahim mu ne ñu nettali mooy Mansuur ibn Abi Muzaahim di Mansuur ibn Abi Muzaahim ah, at-Turki rahimahullahu ta'ala al-Baghdaadi al-Azdi al-Kuufiyul kaatib rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu Yahya ibn Hamza di Yahya ibn Hamza ibn Waaqid al-Hadramiyu mawlaahum Abu Abdirrahmaan ash-Shaamiyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'aala an Muhammad ibn al-Waliid az-Zubaydi moo ko jëlee ci Muhammad ibn al-Waliid ibn Aamir az-Zubaydiyu Abu al-Hudayl al-Qaadiyu al-Himsiyu rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri gis nañ ko an Ataa ibn Yaziid al-Laythi wa al-Jundai rahimahullahu ta'aala an Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu anhu anna rajulan bi la imam an-Nawawi ata sallallahu alayhi ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ayyu an-nasi afdal fa qala rajulun yujahidu fi sabilillahi bi malihi wa nafsihi qala thumma man qala mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab ya'budu allaha rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi voilà imaamu al-Bukhari ci imaamu Muslim Imaam An-Nawawi bi mu ëndee xadiis bi ñu wax nii imam muslim bii la nga tëdd beneen version bi mu tëdd boobu la indi ci Riyad bi voilà mooy bi mu ci teg haddathana Abdullah ibn Humayd ni Abdullah ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi yu Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Abdurrazzaq na ci leen nettali mooy Abdurrazzaq ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Ma'mar mu ne ci ñu nettali mooy Ma'mar bi Ma'mar ibn Rashid wa Ma'mar wa waladul Mubarak wa Ma'marun wa waladul Mubarak wa Ma'marun wa waladul Mubarak di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddami Abu Urwa al-Basri rahimahullahu ta'ala kon moom mu ne an Zuhri gis nañ la an Ata ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id radiyallahu anhu qala qala rajulun ayyu an-nasi afdal ya Rasulullah gis nga bii la leen di Riyad qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah qala thumma man qala thumma rajulun mu'tazilun fi shi'bi voilà mu'tazil gis nga lool <laughs> voilà mu'tazil waa joo xamante ne nii dafa nekk koo xam ne dafa teew waaw waaju ci lan baabu istihbaabil uzla buntu bi nga xam ne dañuy sopp nit bi di wéet garab bi nga xam ne day traité sopp ci wéet jamono ji nga xam ne nit ñi dañoo commencé yàqu ak jamono ji ak ragal fitna dugg la ci sa diine ak ngay sàpp ci lu xaraam ak li nga xam ne mooy subuhaat yi mel noonu kon mu ne góor goo xam ne mu'tazil fi shi'b benn xur min ash-shi'ab ci xur bi ya'budu rabbahu di jaamu boroomam wa yada'u an-naasa min sharri di fegal nit ñi li nga xamante ne mooy ay mi nga xamante ne moom moo mën a tukkee ci waajoojee kon lii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala daal di indi léegi ginnaaw kon euh, euh, euh, kii lii nii nga xamante ne nii mooy tax léegi bi ban lëkkaale la am mu ne la leer yeneen saa salaam bi ñu ko laajee kan moo gën ci mu njëkk a wax du kii wéet parce que dana rajulun yujaahidu fi sabilillah bi maalihi bi nafsihi wa maalihi góor la boo xam ne day ci yoonu yàlla waaw comme ni ko alxuraan waxee ñi nga xam ne dañuy jihaat di jihaat ci yoonu yàlla ah ak seeni alal ak seen bopp ah voilà ñooñu mu ne ñooñu moo gën wax naa la nag façon yi mooy bi jeexal bi passé parce que mooy yu mel noonu nga xam ne yeneen bay saa salaam nit da koy laaj lan moo gën mu wax ne lii moo gën waaw waaw lan moo gën ban jëfa gën mu wax lii waaw loolu lu bari boroom xam-xam ne loolu da ci bàyyiwaale xel ki nga xamante ne moo koy laaj lan moo gën ci moom waaw mu ne kon rajulun yujahidu fi sabilillah ñu ciy xame euh, fadlul jihad fi sabilillah di jihad di rayante kërten ci yoonu yàlla loolu man na gi mu màgg ba yonent lay sa saam tamit biñ ko laajee lan moo gën moom la njëkk waaw ci hadis bi waaw nga xam ne ah alalam tamit waaye li ëpp alal muy li nga xam ne mooy bakkanu doomu aadama bi allahu akbar nit ki pare joxe bakkanam ngir lan ngir caaxaan déedéet déedéet waaye ngir seen borom waaw waaw ngir seen borom waaye ngir am rida eh, eh, seen borom tabaraka wa taala loolu lu màgg la lu rëy rëy la loolu sama du ko def ah, waaw <laughs> loolu kuy tappale du ko def bu ko la borom bi bari na lu mu leen tagg ci ne xam nga ne moos la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra ulil darar wal mujaahiduuna fi sabiilillaahi bi amwaalihim wa anfusihim faddala llaahu al-mujaahidiina bi amwaalihim wa anfusihim alaa al-qaa'idiina daraja wa kullan wa'ada llaahu al-husnaa wa faddala llaahu al-mujaahidiina alaa al-qaa'idiina ajran 'aziimaa suñu borom ne laa yastawi xam ngeen ne mos yemut te du yem mukk al-qaa'iduuna ñi nga xam ne dañoo jékki dañoo toog bokk ci way gëm yàlla yi waaye demuñu ci xare yi xayru ulul darar ba mu def ñi nga xam ne ñoom ñooñu bokkuñ ci ñi may wax ñoom dañu am lor dañu am ngànt waaw bon loolu tax ñoo jóg mais aaya bi bi mu wàccee ci la kii ñëwoon euh, ghayru ulul dara bokku ci woon ci la euh, ibnu ummi maktum ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam sayyidina ubay ibn ka'b non du ubay ibn ka'b zayd ibn thabit radiyallahu anhu ne boobu maa ngi toog yonent bi alayhi salaatu salaam toog sama wet tànkam tegu ci sama kaw tànk aaya bi bi muy wàcc dafa diis ba ma jàpp ne sama tànk bi day xar ma far xëcc waaw tellement bi wax yi bi di wàcc bi nga xam ne noonu la digg sa mu ñëw di ko wax loolee ah aaya bi kat loolu te ñoom li tax man ñoo dem dañoo nekk al ama bu ñu yokk ci xayru ulul darar suñu borom daal di ko ciy yokk mais ba mu des ñooñu ñooñu bokkuñ ci ñooñu dañ leen a excepté dañ leen a seppee ci mbir mi bokkuñu ci ñooñu waxuñu ñooñu ndax ñooñu seen ngànt yàllaa leen teg lu tax ñu am ngànt kon ñooñu borom bi xam na seen yéene ku nekk sa ba nga am yéene dem xare ji boroom bi da lay may yéene boobu même bu dee génnoo sa kër waaw mu ne wal mujaahiduuna mu ne ñooñ kon ñi toog boo ci génnee ñi nga xam ne ay façon handicap lañ am boo xam ne ak laago wala ak loo xam ne daa tax mënuñoo dem xare loolu ñooñu bokkuñ ci waaw ñoom bokkuñu ci benn yoon loolu ñoom bokkuñu ci de waaw ñooñu bokk léegi boo génnee nag kon nag ñi toog ña nga xam ne ñoo dem xare ñu ñoo leen gën waaw ñooñu yemuñu wal mujaahiduuna kon ñi toog ci way gën yàlla yi te bokkuñ tax ñu toog bokkul ne dañoo am ngànt gu leen sari am may lu tax mënuñoo dem wal mujaahiduuna ñooñ yemoon ñuy kër kër ci yoonu yàlla waaw bi am waalihim ak seen alal yi dépensé seen alal yi yoonu yàlla waaye wa am ak seen bakkan yi ba mu ko jaree ñu joxe faat ci yoonu yàlla bu ko jaree ñu dem waaw faddalallah borom bi gën na almujaahidiin ñi nga xam ne ñooy jihaadkat yi bi am waalihim ci seen alal yi wa anfusihim ak seen bopp alal qa'idina ci ñu toog daraja rawe nañ leen day daraja waaw waaye nag comme que ay wëy ngëm yàlla lañ wa kullan wa'ada Allahu al-husna ñun ñëpp nag yàlla daal dina leen dig li nga xam ne mooy yiiw wa faddala allah lu rafet borom bi nag gën a ne la al mujaahidiina ñi nga xam ne ñooy jihaadkat yi alal qaa'idiina ci ñu toog ajran bay aziman bu màgg a màgg aaya yi nga xamante ne ñooy wax loolu bari na inna alladiina aamanu wa haajaru wa jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim fii sabiilillah walladiina aawaw wa nasaru ulaa'ika ba'duhum awliyaa'u ba'd ay aaya yu bari alladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda allah wa ulaika humul faizun ñu boroom la ñi nga xam ne dañu gëm yàlla gàddaay dem kër këri ci yoonu yàlla jihaad seet seen alal yi seen bopp yu ñooñu a'zamu daraja ñoo gën a màgg ay daraja 'inda allah fa yàlla wa ulaika te ñoom ñoo ñële humul faizun ñoo ñi nga xam ne ñoo ñi tax dëgg dëgg dëgg kon nag mu ngi noonu kon ay aaya la yu rëy yu bar yoo xamante ne day wane li nga xam ne mooy gëneen li nga xam ne moom la jihaad am fii sabilillah du ay tappale mais il faut mu nekk fii sabilillah warul a nekk fii sabili seenum réew ak waxi caaxaan yooyu nga xam ne gaa yoo xam ne nationalisme kese ndax ñuy xare ak di rayante ak yoo xamante ne tooñ ba pare di nekk di xarante yow xam nga ne xare woo ci yoonu yàlla te lool gisoon nañ ko fii ci Riyad bi nga xam ne moom la Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ar-rajulu yuqatilu hamiya war rajulu yuqatilu shujaa'a war rajulu yuqatilu li yuraa makaanahu fi sabilillah fa ayyuhum fi sabilillah qaala man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa fa huwa fi sabilillah yonent bi saa saa mu ne dañ koo laaj na ko mais yonent bi saa saa benn waaye ngi ji xare <laughs> xamiya parce que fii la bokk dañ leen a laal kii sujaa di jaay ne jàmbaar la c'est un zéro c'est kii moom li ñu raamakaana ngir ñu gis galon yi nga xam ne bu demee ci xare yi moom lañ koy takkal ak kado yi ñu koy jox ak orne yi ñu koy orne waaw mais ñii ñëpp kan moo ci nekk ci yoonu yàlla yonent bi saa saa ne man qaatala képp ko xare li takuna ngir mu nekk kalimatullahi kaddu yàlla gi hiya al-ulya mu féete kaw lu dul moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla voilà alhamdulillah muy loolu moom ci ngay xam ne léegi nag képp ku fi jóg naan day jihaad day nangam balance baa ngo leer na quoi kon mu ne kon biñ ko laajee ayyun naasi afdal ana kan ci nit ñi moo gën qaala mu ne rajulun góor goo xam ne yujahidu fi sabilillah day hmm? jihaad ci yoonu yàlla waaw waaw moo tax lii rek wax naa la li tax mu ne moo gën daa am lu tax mu wax ko sinon suñu borom bi muy tudd euh, euh, euh, xam nañ ne comme li al imaamu Nawawi wax ci sharh al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne hada mu ne wax ni amun maxsuusun waaw lii dafa am mooy wax la ju jooyal mais dañ koo tënk wa taqdiru hada min afdalin nas voilà mooy waaji bokk na ci ñi gën ci nit ñi mooy koo xam ne day jihaad waaw mooy kooku bokk na ki ñi gën lu tax mu ne sinon sinon euh, ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ñoom ñoo gën ñi waaw waaw boroom xam-xam yi gën gaa waaw ma <laughs> ne ah sawaay loolu moom euh, nan lañ ko xam mu ne mais loolu dafa leer <laughs> mu ne wa illa fal ulama afdal wa kadha siddiqun siddiqun yi ñoo gën ki kama ja'at bil ahadith comme ni ci hadith yu bari ñëwee di ko wax waaw léegi loolu moo aaya ba rek doy nañ bi aaya euh, bi nga xam ne euh, moom la suñu boroom doon wax ne kii bi muy tagg moom borom bi tabaaraka wa taala ñi nga xamante ne nii euh, mooy dim naan wa man yuti' llah wa rasula fa ulaa'ika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa was-saalihiin wa hasuna ulaa'ika rafiiqa borom bi na ne képp ko topp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa ulaa'ika gaa yoo yële ma'a allaziina an'ama ñoom dinaa leen boole ñu ànd ak te ñooy bokk aji mbir te ñooy ànd ci fa ma leen di yóbbu allaziina an'ama allahu alayhim ñi nga xam ne ñoom la borom bi xéewal di leen tudd ca Faatiha ne ñaan leen ma ma boole leen ci naan ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim borom bi sañu ko ay way jële waay waaye xeetu yonente mi alayhi salaatu salaam ñoo bari ngëneel subhaanallah borom bi sañu ko saa su ne bu ñuy julli du ko wax mu ne an eh, siraatal lazina yoonu ñi nga xamante ihdina yal na nga ñu giddi eh, siraatal mustaqim yoonu ñi nga xam ne moo coow waral jug jóge ci yow tey delluwaat ci yow te loolu mooy ban yoon mu ne siraatal lazina yoonu ñi nga xam ne an'amta alayhim ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom nga xéewale ñoom lay wax fii ne nag ku topp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa ulaa'ika gaa yoo yële ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim borom bi da leen di boole ñi nga xam ne ñoom la borom bi xéewale minan nabiyyin nañu bokk ci yonent yi wa siddiqiin ak ñi nga xamante ne nii ñooy siddiquuna yi nga xam ne ginnaaw yonent yi ñoo ci toll kon suñu borom daa teg affaire bi ñëpp siddiquuna yi ah, yi ñoo ci teg waaw ñi nga xam nekk ca daraja yu gën a kawe wa shuhada léegi martyrs yi doon nañu waaw te siddiquuna yooyu ñooy sangu borom xam-xamu xeetu yonent bi alayhi salaam comme ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu anhum ñoom xulafaa ar-rashidun al-mahdiyun sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam après nag siddiquna yi ci la indi shuhada yi kon shuhada yi nga gis ne ñoom après la ñëw léegi nag ñu baax ni wa salihin kon loolu lépp day wane ne moo tax imam an-Nawawi wax wallahi wax na dëgg mooy amun maxsuus voilà mooy bokk na ci ñu gën koo xamante ne biñ ko ne ay yén naa si afdal mën a rajulu yujaahidu fi sabilillah waaw buur la koo xam ne day jihaad ci yoonu yàlla bi maalihi wa nafsi voilà kon mbir mango léegi nag ñu laaj ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ginnaaw bi léegi kan moo ci tegu <laughs> waaw waa ji laaj loo waaw su ma man ginnaaw ko ci topp mu ne mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab waaw aji gëm yàlla woo xam ne ci xur waaw lay nekk Imam An-Nawawi mu ne fii hmm? lii de fiihi dalilun liman qaala bi tafdilil uzra ala al ixtilaat fii ñi nga xam ne dañoo wax xam nga masala boobu wax naa la dinañ ci ñëw ci buntu bii di ñëw insha allah amaana sax ñu traité ko ci xadis bii di ñëw insha allah comme ça mu jeex benn yoon ñu féetale ko boor mooy euh, <laughs> mu ne lii dalil la ci ñi nga xam ne dañoo gën dañoo gënale ne di wéet di wéet moo gën di dajal di di jaxasoog nit ñi waaw waaw kon loolu moo loolu dinañ ci ñëw beneen yoo insha <laughs> insha allah dinañ ci ñëw beneen yoon mais loolu taxuñoo jóg fii quoi voilà mais bon waxoon nañ nag insha allah bon loolu euh, ci kaw nii li Imaam An-Nawawi wax boobu wala jarul ñu ci wax quoi waaw loolu jarul ñu ci ñëw noonu après dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw insha allah foog naa loolu moo gën quoi <laughs> waa loolu moo gën léegi kon waaye euh, euh, kon euh, lii lii mu tudd ne keneen ki nga xam ne moo ci tegu kon bu boobaa dañ naan bokk na ci ñi gën waaw mais bu dee ci luñ joyal ci gën mu wax ci jihaad après mu teg ci nit koo xamante ne nii dafa beru mu'tazilun dafa beru gëm yàlla beru di jaamu yàlla tey fegal euh, euh, euh, nit ñi li nga xamante ne nii mooy ayu boppam waaw loolee loolu loolu loolu loolu kii la waaw Allahu akbar Allahu akbar te loolu di wax ne nit ki day wér loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nañ ne lii mooy comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax mu ne qaala al-jumhur mu ne wa amma al-i'tizalu i'tizalu an-nas aslan mu demee wa fil hadith imaam al-Hafiz ibn uh, uh, al-Bukhari uh, ibn Hajar rahimahullah mu ne wa fil hadith fadlu infiraad al-infiraad lima fihi min as-salaam min al-ghiiba wal-laghwi wa nahwi dhalik wa amma i'tizaal an-naas aslan fa qaala al-jumhuur mahallu dhaalika 'inda wuquu' al-fitan kamaa saya'tii basṭuhu fii kitaab al-fitan waaw wa yu'ayyidu dhaalika riwaayata boo nga xam ne dañ ko jël Sayyidina Abu Hurayra marfuu'an mu ne ya'tii 'alaa an-naas zamaan yakuunu khayran yakunu xayru na xayru nnaasi fiihi manzila man axada bi inaani bi inaani farasihi fi sabiilillah yatlubu al-mawta fi madaanihi wa rajulun fi shi'bin min haadihi ash-shi'aab yuqiimu as-salaata wa yu'tii az-zakaata wa yada'u an-naasa illaa min xayr mu ne lool imaamu Muslim noo ko solo al imaam Ibn Maaja Ibn Hibbaan rahmatullahi alayhimaa imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne hadiis bi dañ ciy jàng ngëneelu wéet comme li imaamu Nawawi wax sànq waaw ndax di wéet yow kese wala nekk foo xam ne doo nekk fa nit ñi bare am nay ngëneel mais dinañ la wax après bu ñuy traiter masala bopp que ne am na tamit ay ay ay ay ay ay ay ay négat ay mbir yu côté yu négatif yu bari <laughs> waaw waaw am nay ngëneel mais am na côté négatif yu bari sax léegi mu ne en tout cas mën na ci jële ngëneelu wéet di nekk yow kese ndax da ngay mucc ci wàllu lu jëm ci wàllu jëw xam nga boo nekkee yow kese kan ngay jëw yow kese waaye ak wax yoo xam ne amul njariñ ak yu mel noonu waaw li nga xam ne dañuy yàq temps wane kanta di deru nit ñi nag loolu ci lu ci ci cosaan jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañ ne loolu bërëbam lii li hadis bi wax mooy jamono ji nga xamante ne mooy fitna daa xew boo tax imaamu Nawawi gis la bunt bi ni mu ko tudde waaw jamono yi sopp di wéet mais jamono yi fitna ak yu mel noonu <laughs> waaw mais kon moom dafaat te waxoon nañ la ko ne moom daa ànd ak waa jumhuur mais loolu dinañ ci ñëw insha allah waa jumhuurul ulamaa rahmatullah ñu ne lool jamono jooju la hadis bii di wax na ah. waaw imaamul xaafis mu ne comme ni nga xam ne rahimahullah ibn hajar dinañ ko leeral di ko yaatal ci kitaabul fitna fitan téere bi imaamul buxaari yi def ci wàllu fitna yi de buñ fa accee dinañ ko gën a leeral mu ne lii diggadal nag waxu waa jumhuur bii que lii nii hadis bii ci juluñ doyal du ne nit ki ngëneelu di di di di beru te dara xewul quoi yow amul fitna booy ragal sa diine amul yooyu yëpp kiiwul mais nga ñëw rek ci luñ doyal rek nga ñëw rek ndaw ne man damay der mu ne waxul loolu ah waaw loolu waa jumhur ne waxul loolu lii mooy bu fitna yi amee wala nga ragal tombe ci ay ay yoo xamante ne subuhaat yi wala yi nga xamante ne lu xaram la wala loo xamante ni yooyu comme Imaam An-Nawawi tuddi buntu bi ñu ne waaw kay ci loolu lay wax mu nekk te loolu lan li koy dëgëral wax waa jumhur que ne loolu la mooy hadith Seydina Abu Hurayra boo xam ne da ko yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne nit ñi de dina ñëw ci ñoo jamono joo xamante ne ci gën ci nit ñi wàcc waay mooy ki nga xam ne day téye ci laxaabu ci yoonu yàlla mooy dem di xare waaw waaw mooy nekk ci xare yi lan la fay def yatlubul mawta di sàkku dee ngir borom bi may ko li nga xamante ne mooy darajatu a shahada may ko darajaay martyr ngir am ngërëmu yoram boromam mu ne kooku te lool mooy niru xadiis bi dane rajulun mujaahidu biñ ko laajee ku gën dane kuy jihaad yujaahidu fi sabilillah bi maalihi wa nafsihi léegi mu ne wa rajulun keneen ki fii shi'bi kon lii kon kan la yonent bi saa saa wax lii ya'ti ala naasi zamaan jamono joo xam ne dina ñëw kon loo xam ne la amagul dina ñëw ci kanam mooy mu ngi annoncé fitna yi nga xam ne ñoo nar a ñëw bu boobaa nag wéet ci ñu bari day gën ci ñoom te nekk ak nit ñi ngir mën a mucc léegi mu ne kon nag kon nag ci la xam ne yonent bi saa saa wax xadis bi loolu wax waxul ne yow nga def ko remède kuñ tëbe rek nga ne damay wéeti te dara xewut déedéet waxuñu la loolu mooy bu dee ne yi Imaam An-Nawawi rahimahullah comme nekk musiba yooyu waaw kay boobu nag wéet day gën te nekk koo xamante ne nii mooy ci musiba la lay dugal léegi mu ne bu ko defee kon ki ci tegu mooy wa rajulun fii bi waaw ki gën ci jamono jooj fitna yi ñëw boo xam ne ci shi'bi fii bi ci ab xur min hadhihi shi'ab ci xur yi yuqimu salaa bu fa newee nag muy taxawal julli wa yuti zakat bu ko zakat waree mu joxe ko wa yada'u an-naasa illaa min xayr mu bàyyi nit ñi lu dul lu baax mooy lu bon la leen di tegal di leen defal lu baax kese waaw mu ne loolu imaamu muslim ak al imaam ibn Hibbaan ñoom ñoo ko solo kon lii nii lépp day wane ne mooy li al imaamu Nawawi euh, loolu euh, li tax mu di ko fi euh, mooy lëkkaaleem gëneelu wéet waaye ci ban jamono jamono ji nga xam ne fitna yi dañ laa bëgg war ndom wër ndom daal di lay yàqal loolu it bon hadith bi ginnaaw loolu dañ ciy jànge bala ñu sori wala ñu ko jeexal mooy gëneel mooy yonent bay saab saab li nga xamante ne mu'jizaam di yëgle loo xamante ne xewagut waaw te loolu moom daanaka ci lañuy quinze ñun ñëpp waaw waaw wow fitna yi fépp lañu lañu lañu lañu wor wër wër ndomb fitna yi wallah <laughs> waaw léegi moo tax nit ñi daanaka am lu dagan daa jafe ci ñoom waaw lu yéeme la waaw lu yéeme yéeme la waaw waaw rajulun mu'tazilun waaw moo mu kooku <laughs> dañ non yéeme la waaw mooy gis nga nit ñi bu xumb xumb fii xew léegi te wax naa nag yooyu tekkiwul ne dëgg la Shihaab yi boo tax al imaam al haafid euh, ibn Abdil Barr al Andalusi al Maliki rahimahullahu taala mu ne moo Shihaab yi nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd ça ne veut pas dire que rek mooy nit ki pour mu mën a beru il faut mu dem ci montagne yi non waxul loolu ah. non non waaw mu ne waxul loolu ah voilà haadihil ahaadiis bi dikri Shihaab ash-Sha'bi ah, dikri Shihaab ah mu ne hadiis yi nga xam ne day wax ash-Shihaab di tudd xur. wal jabal li anna daalika min al aghlabi yakunu xaaliyan min an-naas li wax yonent saa sala wax ko mooy en général day wéet kenn du fa nekk nit ñi duñu fa nekk mu ne nag fa kullu mawdi'in yab'udu 'ala an-naas wa huwa daaxilun fi haadha al-ma'na mu ne nag bépp bépp bépp yépp laa wax bërëb boo xamante ne nii mooy day day day nit ñi dañ koo sori bariwuñ fa nga xam ne danga fay nekk mën a wét day dugg ci maanaa chien bu loolu moo tax nit ki man naa nekk biir ndakaar ba pare wét man na nekk biir New York ba pare wét parce que nag dëkk moom gaay bi moom mu ngi biir waaye biir Broadway la nekk mais sauf moom dafa nekk quartier boo xam ne moom cambal cambal yëpp ñoo yëpp ñëw ci man faa jaamu yàlla kooku wét na voilà wét na fa mu nekk waaw te loolu bu jaree mu def ko da koy defaa ah, ngir rawali diine waaw loolu insha allah bu ñuy ñëw di traiter masala biñ la wax ci euh, ixtilaat lan moo ci gën ah waaw euh, <laughs> ak wala deru ndax imaamu Nawawi bon moom ni mu def dafa indi bunt boobu duggalu ci sax ay xadiis comme niñ koy gisee mais bu buñ ñëwee xam naa dañuy bàyyi loolu traiter ko foofu amaana loolu moo gën quoi comme niñ ko dige woon comme ça mu bañ a nekk loo xam dañ koo dige ba pare di ko euh, Euh, kon nga gis ci affaire bi mooy dose la laaj li tax bu tudde nii buntu bi c'est ça ça ne veut pas dire man damay ñëw di beru saa su ne buñ ñëwee nii rek buñ ne euh, euh, rek nga ne xaaral ma beru ji affaire bi du loolu wa ah. waaw istihbabul uzla inda fasadin nas wa zaman aw la waaw dañ koo sopp ban jamono bu nit ñi yàqu waaw